wa an Usmaan radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ribaatu yawmin fi sabiilillahi xayrun min alfi yawmin fiimaa siwaahu minal manaazil rawaahu at-Tirmidhiyyu rahimahullaahu wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah al hujjatul Abu Zakariya ahmad rahmatullah mu ñëwaat ak ñun ci hadis bi kon mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne euh, moom la ñu yemoon euh, ci chapitre deux cent trente-quatre ci buntun nit ñu garab toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhu wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum hadith bi mu jëwoon gis muy chapitre deux cent trente-quatre baabu fadli al-jihaad buntu bi wax ci ngëneelu jihaad ñu gisoon hadith mille deux cent quatre-vingt-douze lañ mu jëwoon gis te moom lañ gisoon mu doon maanaam Fadaala ibn Ubayd radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullu mayyitin yuxtamu ala amalihi illa almurabita fi sabilillah walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mille deux cent quatre-vingt-treize mu ne waan Usmaana mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Usmaan di Ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan Allah annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasuulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan ribaatu yawmin mooy garde ca frontière réewum jullit ma wala fa nga xamante ne noon ya mën nañ fa bët jaar daldi di dal ci wéy ngëm yàlla yi wala ci seen suuf si ah, loolu de takk googu def ko benn bés ci yoonu yàlla te yàlla tax moo yéene de xayrun moo gën min alfi yawmin moo gën li nga xam ne mooy mil bés fii ma siwaahu yoo xam ne euh, yu baax nga jëf ca mil bés yu wuteeg ku def lii bésam bi yow il faut nga def pour nga am moom même yow boo defee mil jëf ci leneen lu dul ribaat moom moom la naan xayrun min alfi yawmin moo gën mil hmm, euh, muy junni ay bés ci nga koy def ci leneen lu baax fii maa si waahu lu wuute li nga xamante ne mooy ribaat bi minal manazil ci wàccuwaay yi wàccuwaay yi fa yàlla ndax jëf ju baax ju nekk daa am wàccuwaay fa borom ba tabaraka wa taala allahu akbar waaw waaw oh. ah, ay station la jëf ju baax ju ne ab wàccuwaay la fa am na fu ko borom ba teg ndax borom bi daa lu baax inna allaha jamilun yuhibbul jamal te jëf ju baax dëgg dëgg mooy li nag yow benn bis bu ko nit defee ci monter la garde riba yooyu ca frontière wala fa nga xam ne falan woon ba mën fa vulnérable benn bésam yow il faut yeneen yi même boo defoon junni ci lu baax ci leneen lii ko akbar mu ne rawaahu xadiis bi solo na ko at-Tirmidhi yu daal Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah hmm? waaye mu ne wa qaala mu tekki ba ko solowee nag am na lu mu wax mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax saxiix bu wér léegi laaj bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad solo woon na ko na ko noon moom imaamu Tirmidhi benn sëriñam boo xam ne mooy imaam ad-Daarimi rahimahullah <laughs> ak al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i moom indi na ko kitaabul jihaad fadlu ribaat ak ah, ad-Daarimi kitaabul jihaad baabu fadli man raabata yawman wa layla kanta al imaamu Ahmad ibn Muhammad ci musnadu Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu al-imaam al-Buxaari no at-Tirmidi rahimahullahu ta'aala mu ngi ko ndi ci moom abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii fadli al-muraabit mu ne haddasanaa al-Hasan ibn Ali al-Hull al-Xallaal al-Xallaal mu ne parce que en fait mooy alxulwaan yi moo taxoon ma bëggoon a wax lool muy alxasan ibn ali waaye moom dana al ibn ali alxalaal moom la mooy alxasan ibn ali ibn muhammad alhudali abu ali ñi ne abu muhammad almakki alxulwaaniyu alrayhaaniyu rahmatullah alayhi dafa siiwoon ci alxulwaan yi loolu moo taxoon loolu la alxulwaan yi génn àddina li nga xamante ne nii mooy l'an deux cent quarante-deux rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana hisham ibn abdil malik mu nekk ñu nettal mooy Hisham ibn Abdil Malik bi al-Bahili mawlahum Abul Walid at-Tayalisi al-Basri muy Abul Walid at-Tayalisi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 227 am nañu ne la 226 newoon fa nga xam ne mooy Basra rahimahullahu ta'ala qala moom mu ne qaala neena haddathana al-Layth ibn Sa'd mu nekk ñu nettal mooy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-Faqih ginnaat na la 174 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Abu Aqil Zuhra ibn Ma'bad mu ne ki ma nettali mooy ku ñu naan Abu Aqil waaye turam moo doon Zuhra ibn Ma'bad ibn Abdillah ibn Hisham ibn Zuhra ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Aqil almadaniyu ci waa Quraysh la bokkoon ci waa sow ñoom Seyna Abu Bakr néegu ñoom Seyna Abu Bakr di waa Taym banu Taym ñoom ci foofu la bokkoon moom mi rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a génn àddina la cent vingt-sept am na ñu ne la cent trente-cinq loolu lu yéeme la wallahu taala a'lam moom loolu lu yéeme la moom itam ku dëgër la hadis bi al-Hasan ibn Ali moom kenn du laaj mooy kan lahu tasaani thiqatun hafiz waaw ba pare bind ay ay ay taalif la ay téere Hisham ibn Abdul Malik moom kenn du laaj mooy kan fiqatun <laughs> sabt lii lépp boroom al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah boroom Taqrib at-Tahdhib ñii moom mooy ñi nga xam ne kenn du leen laaj ay al-Hasan ibn Ali Hisham ibn al-Layth ibn Sa'd xarit imam Malik bi ne woon Medina après mu nekk Misr kooku kenn du laaj mooy kan voilà mooy imaamu waa euh, Misr rahmatullah alayhi mu jële Abu Aqil Zuhra ibn Ma'bad moom itam fiqatun abid rahimahullahu ta'ala léegi nag mu jële an abi salih voilà mawla Usman mu jële ci abu salih nga ne kan Zakwaan men déet <laughs> du Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaan déet déet ki abu salih mawla Usman ibn Affan al-Qurashi al-Umawi al-Misri euh, moom abu salih bi tuddoon Zakwaan moom al-Haaris am nañu ne al-Haaris la tuddoon ibn Abd waaye nag imaamul Buxaari imaam kii imaamu Tirmidi bu ñuy bu di lii nii bu indee xadiis ci suuf dina ne imaamul Buxaari moom waxul lool dana ne burkaan la tuddoon voilà dinañ ko gis léegi ne waa ji burkaan la moom nag maqbul la borom taqribu tahdib wax rahimahullahu rahmatan wasi'a imaam Ibn Hibbaan nag ci siqaat yi la ko boole hmm? al-Ijli ne moom siqa la imam attaq borom alxaas na xajar nag dana maqbul eh, eh, mooy koo xam ne ay waxam dañ si koy nangu bu dee am na ku ko taaba rahmatullah alay kon muy abi salih mawla Usman eh, radiyallahu anhu muy Usman mu ne qaala mu ne sami'tu Usman wa huwa ala al-minbar yaqul mu ne dégg naa Usman di Usman ibn Affan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf al-Qurashi Abu Amr ñi ne Abu Abdillah ñii na Abu Layla al Umawi al Umawi al Madani amirul mu'minin di Dun Nurayni borom eh, Abdullah jaro yu rëy yi nekk ñetteelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Ibnu ta'ala anhu wa arda bokk ci njëkk dugg ci l'islam bokk ci al ashara al mubashirina fukk yi nga xam ne ñoom la yonent saa sallam bégal àjjana ci benn bërëb eh, radiyallahu ta'ala anhu Dun Nurayni Euh, euh, euh, wa huwa ala al minbar fekk mu ngi woon ci minbar yaqul mooy bu nee xalifa nekk ci minbar mooy benn minbar bu madina bu yonent bi sallallahu alayhi wa fekk moo doon jiite moo doon xalifa yaqulu moom sayyidina Usman radiyallahu anhu naan inni katamtukum lii la xadis bi commencé mooy xadis bi daa am lu ko waral sayyidina Usman wax ko te tamit taxrij bi nii gis ni nañu xam fan la ko doon waxe mooy ci minbaru yonent bi alayhi salatu wassalam mooy Seydina Usmaan ne inni katamtukum hadiisan sami'tuhu min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam karaahiyata tafarruqikum anni thumma badaa lii an uhaddithakuumuhu liyahtaara imru'un linafsihi maa badaa lahu sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ribaatu yawmin fii sabiilillahi xayrun min alfi yawmin fiimaa siwaahu minal manaazil haaza hadiisun hasanun sahiihun gariib wa qaala Muhammad ibn Ismaa'iil abu Saalih mawlaa Usmaana ismuhu Burkaan radiyallaahu anil jamii' kon mu ne kon abu Saalih mu ne man damaa dégg Seydina Usmaan nekk ci minbar bi mu ne di wax naan inni xaalam mooy mu nga doon wax ne man Usmaan de katamtukum nëbb naa leen hadiisan ab hadiis am na xadiis boo xam ne moom boo xam ne sami'tuhu maa ko dégg man Usmaan radiyallahu anhu min rasuulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laa ko laa ko laa ko laa ko toxale ci moom laa ko déggee waaw boo xam ne nag ba léegi masuma leen ko wax dama leen ko doon nëbb waaw lu tax mu ne leen karaahiyata tafarruqukum anni ndax dama doon bañ bu ma leen ko waxee yéen yépp képp koo xam ne man naa dem ci ribaat yi am na man naa xare wala dem ci ribaat yi dina fa dem ngeen bàyyi ma nag bu dee mairie bu ko defee mairie la vide kenn du fi nekk ñépp dem foofu <laughs> waaw li ma doon bañ nag ngeen ngeen ngeen takkale ko man bàyyi ma fii ah moo jiite réew mi moo jiite xali mooy xalifaay jullit yi daa yoo xam ne dafa soxla nit ñi ñoo xam ne ñoo koy jàppale ci mbir mi bu dee loo xam ne bu ko waxee ragal na ne ñoom ñépp nag ñu bàyyi ko fi mu nekk fi tundum ak ñi nga xamante ne ñooy ñi manu la dem almustadaafiinaak min ar-rijaali wal wildaan ak ak ñi nga xam ne amuñu ñoom xiil ak lu ñu def ak yooyu amuñu pexe amuñu kàttan ngir dem ñooñu rek ne fi euh, du ñooñu doxal quand même xilaafa gi ñooy doxal mbir yi mu ne nag looloo taxoon ma bañoon leen koo wax bañoon rek ngeen tàqale ko jóge fi dem foofa ci xéewal gu rëy googu ma dégg ci leen saa salaam waaye mu ne lii laa ma sa jàpp de waaye nag summa badaa lii léegi nag ginnaaw gi ma mu feeñ ci man daal ma gis ne an uhaddithu an uhaddithakum naa leen ko wax rek waaw lii de laa jàppoon waaye léegi après laa la feeñ ci man daal te ne daal euh, loolu nootatul ci man xalaat boobu xalaat bi nga xam ne moo noot ci man te gis naa ne daal mooy bi gën mëdd mooy naa leen ko wax waaw naa leen ko nettali rek li yaxtaara bu ko defee bu tànn umru un ku euh, nit ku nekk li nafsihi boppam waaw nit ku nekk tànnal ngir boppam quoi ku bëgg a dem dem ku gis ne ah euh, euh, man naat malgré xéewal yooyu mu toog fii moo gën mu def waaw waaw waaw kon nag <laughs> mu ne euh, kon li yaxtaaram ru'un li nafsihi ma badala ku nekk daal xool li nga xam ne moo feeñ ci moom moom la jàpp ne moo gën a noot ci moom mu def ko mu ne leen nag sami'tu loolu nag ma leen nëbboon te ne naa leen ko wax léegi mooy lii sami'tu man Usman radiyallahu anhu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na borom bi julli tey sëlmal ci moom yaqulu mu naan te muccal ko mu naan ribaatu yawmin takku nekk ca suxuur ya fa nga xamante ne mooy fu vulnérable ya fa nga xamante ne nii ah, mooy maillon faible bi foofu woo bu ko kenn gardewul rek gaa nañ fa jaar waaw noonu yi dees na fa bëtt de nañ fa jaar de te bu boobaa du baax de lambaay ñaaw de waaw ribaatu yawmin takku nag foo fële benn bés fii sabilillahi waaye ci na nekk ci yoonu yàlla de xayrun moo gën min alfi yawmin ci junni bés fii ma siwaahu min al yu mu yooyu ribaat ci wàccuwaay yi yi nga xamante ne nii mooy eh, jëf yu baax kon nag mu ngi noonee eh, léegi na al imaamu Tirmidi mu ne hada lii xadithun la xasanun bu baax saxihun bu wér garibun waaye bu tumuranke wa eh, mooy ci wàllu yi wa qaala Muhammad ibn Ismaïl mu ne Muhammad ibn Ismaïl nee na muy al-Bukhari di sëriñam bi rahmatullah alayhima nee na Abu Salih mi jëla hadis Seydina Usman mawla Usmana te Seydina Usman ne woon jaati jéem ismuhu turam mooy Burkaan voilà waxoon nañ la sànq que ne Abu Seydina al-Bukhari moom bokkul ak ñi nga xam ne dañ ne al-Harith ibn Abd la tudd moom dañ ne déet Burkaan voilà te Imam Tirmidhi dina ko wax mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna kon xadiis bi lii mooy euh, lii mooy li nga xamante ne noonu la ko ëndee euh, am na euh, kaay xool riwaayu imaam Ahmad bi <laughs> riwaayu imaam Ahmad bi waaw mu ne foofu musnadu imam ah, yenn yi ndax bari na luñ ko di haddathana moo indi ko ci musnadu Usman comme niñ ko waxee ibn Affan radiyallahu anhu mu ne haddathana Abdullah ah, mooy eh, kii eh, ki ñu nettali ma Abdullah mu ne ah, haddathana Suwayd ibn Sa'id mu ne ki ko nettali mooy Suwayd ibn Sa'id misal ibn Shahriyar al-Harawi wal-Anbari Abu Muhammad al-Hadathani rahimahullah wanañ jàll yi quoi après on verra ah, mu ne euh, an Suwayd ibn Sa'id sanata sittin wa ishrin waaw ah, mu wax ah, moom kañ la ko dégg quoi voilà sittin wa ishrin mu ne hadathana mais pas vingt six ans la vingt six non parce que rien que Suwayd ibn Sa'id moom mu ngi génn àddina la deux cent euh, kii euh, quarante mu ngi gane àddina cent quarante génn àddina deux cent kon bu la nee moom haddathanaahu Suwayd ibn Sa'id sanata sittin wa ishrine loolu sa ne veut pas dire que mooy l'an vingt-six après gàddaay bi non loolu man da nekk c'est impossible muy nekk loolu voilà kon léegi euh, bi nga xamante ne nag loolu am na parce que loolu mooy deux cent vingt-six la voilà loolu ngay xam mooy la deux cent vingt six la ko jàngaloon loolu lay wax mu ne haddathana Rishdin ibn Sa'd mu jële ci Rishdin eh Rishdin ibn Sa'd Abul <laughs> Hajjaj al-Misri eh, moom mii nag dese naa dëgër quoi voilà Rishdin moom euh, ku baax la woon euh, mais euh, yëga dégg nit ñu baax ñi moo ko moo ko daf quoi wala imaam <laughs> <laughs> ibnu Yunus mu ne kaana saalihan fii diini moom selloon la ci diinee ma waaye fa adrakatu ghaflatul saalihin waaw léegi mu jaxase xadiisam yi li ko li ko dab après ku baax la waaw amul moom li vraiment ku baax la ci diineem jëfam soobu woon waaye yëgadéeg ñiy dal en général boroom nit ñu sell nit ñu baax ñi da koo dal mooy ay nit la ñoo xam ne te loolu jikko ju rafet la waaye dañuy loolu boo ko naree comporté woo ci wàllu domaine yi dañ lay dañ lay gars dañ lay njuuyaan ah. waaw parce que naxaatekat yi dañoo bari waaw ñoom dañoo seetlu xolo seetlu xol ba euh, képp ku ñu gis rek ñoom dañu naan ku baax la <laughs> xam nga loolu lu baax la mooy am rafet jikko bu rafet boo xoolal loolu mais quand même loolu bu dee moo ngay doxal xaasu ne gaa yi nañ la yàgg a nax de imagineel yow tabaski ji mu ngi ñëw kañ euh, vendredi la waa France waxal yooyu samedi waa Sénégal hein dina xam yow ngay joué nga naan lan doo <laughs> dem ñoo joor walla bii yi dañoo gère <laughs> hein daa fokk ba way tey la mardi mardi mercredi di jeudi vendredi fii ci France di tabaski samedi fii ci fële ca Ndakaaru le 3 juin 2025 euh, léegi mooy euh, euh, yow nga ñëw tabaski yaa ngi jege <laughs> nga ñëw joxe sab ñaw koo xamante ne tailleur boo xamante ne daanaka ñi mu jël seen ñaw ëpp nañu ëpp nañu trente te ñépp nee na leen dina pare avant <laughs> léegi yow nga dem tëdd sa néeg ba nga ko ko joxee nga ko fàtte à deux semaines mën a la jël si ko buñ ñëwee suba la tabaski <laughs> nga gëm ko sur parole yow de boo <laughs> boo ñëwee tu vas mordre la poussière saway mais waa ji moom boo ñëwee fa mu defoon sa pièce bi rek gisu ko ba nga ko ko joxee fay joxe avance wan ko gannaaw la ko fàtte tellement ba ngay génn rek am na ñu koy harceler ba nga duggee am na ñu koy harceler naan ko yow li ñu ma waxoon yaa ma a woon tayet yaa mën a woon nàngam ak nàngam waaw muy lay te loolu nag damaa tudd ko kese mais tuddal domaine yépp yi nga xam ne ñun wolof moom la ñaa liggéey waaw ñi ci sincère bariwul illa man rahima rabbuk lu dul ko sa boroom yërëm imagineel ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di nettali loo xam ne amul ngir defar seeni mbir waaw man ne damaa amoon benn problème boo xamante ne nii waaw sama yaay daa gaañu inna lillahi waaw léegi nag eh, moom nañ doon waajal daa utal ko càngaay waaw léegi nag mu bëggoon ngeen jàpp ci gaay jël jox ko boo demaatee ca suba ga nga dajawaat ak moom te du la xàmmee de parce que foofu lay taxaw di di wax rek wala bu taxawee koñ bi yom yàgg mu dem beneen koñ nga dajawaat ak moom beneen jour mu waxaat la maam ne yaay ma ngi door a gaañu te te di mu rayoon na yaay ji tey mu rayati yaay mooy yow euh, euh, jabar yeeg ñëpp lay rey ngir rek ay mbiram di wala feebar na wala ordonnance yoo xamante ne yow ci sa bopp boo ko liiree gis na ordonnance bu yàqu la wala boo xamante ne gars yi li ñuy wax nag man loolu wóoruma koom bi nag pharmacien bi Euh, <laughs> loolu foofu la lu gaa wax ah, est-ce que dëgg la loolu allahu alam waaw <laughs> yàllaa xam waaw mooy dama laa bëgg a wax mooy te loolu gënuma ko xam kenn mooy njublan bi nga xam ne moom la nit ñu bari nekk waxuma ay yéefi ay jullit laa wax léegi yow loolu noonu loolu loolu loolu bu dee da leen a jàpp noonu gis leen rek ne ay walum la wax sa dëgg yow sa dina lay nettali yoo xamante ne nii bés boo ñëwee di ko nettaliwaat parce que di woo ma xanaa kay muskallaf moom ñemewu la wax lu dul yàlla ku ragal yàlla jullit du wax lu dul lu yàlla lu neex yàlla wala du dëgg yow nax nañ la bu yàgg kii nag looloo ko daloon voilà moom gris bi rahimahullah an Zuhra anna Usman qala ayyuha an fa inni muhajjir hajjir an-nas <laughs> mu ne ayyuhan naas yaa ayyuhan naas yéen nit ñi loolu xam nañ ne ci minbar bi lool mu ne hajiru mooy gaaw leen gaaw leen waaw xëy leen gaaw leen waaw ngir ñu dajaloo inni man maa ngi teel a xëy ngir ñu dajaloo mooy ci minbar bi mooy niñ ñëw ndax daa am lu leen bëgg a wax lu am solo fa hajjara naas gaa yi gaaw summa qaala dajaloo ayyuhan naas mu ne yéen nit ñi inni man Usmaan muhaddithukum bi hadithin ma takallamtu bihi mundu sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila yawmi hada dama leen di nettali xadis boo xam ne ba ma ko déggee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi masuma koo yàbbi masuma koo waxat ba ma ko déggee yonent saa sa wax ko ma takk ko ba léegi maa ngi koy door a waxaat nii di ko wax nit ñi di ko dégg ba sama bés bii ma leen dajale nii masuma koo wax qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi nee na inna ribaata yawmin gis nga takku bés fii sabilillahi ci yoonu yàlla afdalu min alfi min mimma siwa moo gën eh, min alfi yawmin waaw ci bés yoo xam ne mimma siwaahu yoo xam ne wute nag eh, eh, bés ba ngay ribaat waaw kon nag fal yurabitu mru'un haythu sa kon nag ku mu neex ci yéen képp kenn ci na xool fi nga xamante ne réewum jullit mi soxla nañ ñu fa nekk ngir défendre ko na dem ku fu mu soob ba pare mu ne leen hal ballaatukum ah ndax ndax jottali naa qaalu naam qaala allahumma shahad waaw mu ne leen ndax jottali naa yaay na ko waaw ndax jottali naa ñu ne ko waaw mu ne kon eh, kon borom bi seedeel waaw lu mel loolu la ñu saa ndax jottali naa hajjatul wadaa waaw bu waxee ah ñu waaw mu daal di wax borom bi taw alhamdulillah na seede allahu akbar kon xadis bii nii xadis bi mooy lii kon gis nañ kon xadis bi nii mooy li nga xamante ne noonu la ko al imaamu eh, at-Tirmidhi indi eh, al-Hasan ibn Ali xam nga sëriñ la woon ci ñoom imam Abu Dawud tamit yam nañ voilà rahmatullahi ala al-jami' léegi eh, léegi eh, ñu ñëw kon ginnaaw loolu ci njàngat bu ginnaaw njàngat bu njëkk bi di taxriib bi njàngat bi ci tegu muy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy kon mais jihaad kon mais seetlu nga li yonent saa sala wax <laughs> ribaatu yawmin te te ribaat beneen façon la xam nga ribaat ak mujaahid bi wax nañ la ko ci jataay ba ñu génn xam nga euh, euh, parce que euh, ribaat mujaahid bi mooy ki nga xam ne moom day dem ci sabilillah dem xare gi foo xam ne xare dafa am rayante waaw moo xam nag ci biir dëkk bi la walla ci biti kanta ribaat ribaat mën na nekk ci réew mi comme li ñu waxoon loolu moo gën a dëgër paali imam ibn euh, Habib euh, daal di woon lu nettali ci imam Malik naan il faut mu nekk ci biti loolu dëgërum voilà mooy ribaat gi mooy man nga garde frontière u dëkk bi ci biir dëkk bi foo xam ne noon yi dugg nañ waaw léegi nag ñu canaliser leen fenn gars yi wër ndomba la ñaaye nga neel wër ndomba noonu loolu nga def ko di monter garde ngir ñu bañ fee jóge ba keroog ñu leen di toroxal ñoom ñooñee wala frontière ba nga xam ne fa la ñuy jaare bu vulnérable ba xam nga kooku man na bañ a xeex mooy taxawam rek mën naa dissuasif man na tax gaay bi ñëw mais alors que jihaad bi moom mooy gaay buñ demee fee xare la waaw rayante la kon gis nga ñaar yooyu mooy euh, yii ñu lay wax nag ci ribaat ñu ne la yow ga monter garde boobu ca frontière bu vulnérable ba rek yow danga ci amee loo xamante ni nii mooy euh, moo gën bés boobu loo xam ne moo gënoon koo xam ne leneen la doon jëf ci wàccuwaayu jëf yu baax yi mille bés ci lu wuteeg loolu waaye lii nag mooy ban def mujaahid mujaahid bi moom euh, parce que mujaahid bi comme niñ la ko waxe woon bee weesu loolu waxoon nañ la mujaahid bi nag kooku ala baa bi awlaa moom la ci dugge moom waaw parce que bu dee kii ribaat comme niñ la ko expliqué léegi moom day garder kese moo man na xeex gaa yi mën nañu ñëw mais kee moom ak xeexam daa leer ci yoonu yàlla kooku moom xam nga ne loolu la moo la al imaam al qaari mu ne wa xussa minhu al mujaahidu fi al ma'rakati bi dalilin munfasilin aqliyin wa naqli wa huwa la yunafi tafsir al ribaat bi intizaar al salaa ba'da al salaa fi al masaajid wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fa dhalikum al ribaat fa dhalikum al ribaat li annahu ribaatun duuna ribaat bal huwa mushabbahun bir ribaat بالرباط للجهاد فإنه الأصل فيه أو هذا رباط للجهاد الأكبر كما أن ذاك رباط للجهاد الأصغر الإمام القاري رحمه الله mu ne lii nag dañ kee seppee dañ koo jagleel minhu mooy euh, mooy jihaadu maaraka kooku moom lañ lay wax léegi booba boobu sànq ba léegi que ne moom buñ la nee kii ribaat mooy am lii kon ki ki ki kii jihaad kooku nekkul ne manzal manzila boobu mooy kay jihaad que ni kii ribaatu ko ëpp ëpp doole déedéet loolu la lay wax ne la lool nag fan lañ ko jële mu ne bi dalilin man munfasil ci beneen dalil boo xam ne newul ci hadis bi moo tax lii amun maxsu <laughs> maxsuus la <laughs> mooy dafa général mais du du du du du euh, euh, euh, nu lu euh, euh, mu tudd waay euh, mooy amul mo maxsuus mooy dafa jooyu waaye de toute façon xam nañ ne kooku ëppul daraja ki nga xam ne moom moo nekk ci toolu xare bi di xare moom waaw loolu moom daa yees mooy ke kee moom ribaatkat bi fa muy taxaw di bañ ñooñu ak si ñee moom daa daa daa daa daa daa laalek moom mu ñu di laalek ñoom moom si flèche yi daw wala bal yi wala wala wala wala mitrailleur yi waaw kon loolu lu ama am solo la quoi waaw loolu lu ama am solo la waaw waaw <laughs> <laughs> kon loolu lu ama am solo la loolu dañ ko ci génn ci dalil boo xam ne munfasil bu tàqale kook ci hadith lii boo xam ne ci wàllu xel kese comme liñ la expliqué nii wa lii ak loo xam ne ci lu ñu toxal la loo xam ne alquran ak sunna yeneen saa salaam mooy waaye ni mujaahid bi moom ki nga xam ne moom daa nekk ci toolu xare bi manuñ nekk nag xam ne daa taxaw kese moom di di di di di garder ah sax xare man na ko caa bañ a fekk que kooku moo ko féete kaw waaw.